bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim qul araaytum in jacala allahu calaykum allayla sarmadan ila yawmi alqiyaamati man ilaahun gayru allahi ya'tiikum bidiyaa afalaa tasmacuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci juróom ñaar fukkeelu laay bi ak benn mu ne qul wax leen yow rasulullah ñoom waa Makka ñoo ñële di weddi ara aytum ndax gisu ngeen in ja'ala bu doon ne boroom bi tabaaraka wa taala dafa def aleykumul layla bàyyi guddi ji seen kaw sarmadan mu wëy te du arrêté guddi goo xam ne du am bëccëg ilaa yawmal qiyaama ba bésub taxawaay ba man ana kan ilaahun ban borom gayrullahi wëllif borom bi tabaraka wa taala yatiikum bi diyaa moo leen dendilug leer moo leen dendil bëccëg afala tasmaun ndax du ngeen dégg-dégg leen di jariñ xam ngeen ne bu boobaa keneen ku dul moom manu ko de xul waxaat leen ba léegi yow rasulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ara aytum ndax gisu ngeen in ja'ala lakum in ja'ala allahu alaykum an-nahar bu dee ne borom bi dafa jëloon ni mu def ni mu leen jox misaal ci guddi gi mu jëloon bëccëg gi daal di koy bàyyi ci seen kaw sar sarmadan mu wëy sans interruption du taxaw mooy mu nekk bëccëg goo xam ne du am guddi ilaa yawmil qiyaamati ba bésu taxawaay ba man ilahun ana ban yàlla gayrullahi boo wuuteeg borom bi tabaaraka wa taala yatiikum bi laylin moo leen di indi guddi na fii boo xam ne ci ngeen di mën a dalee afala tubsiruuna waaye yéen xanaa seen bëtu xol yi duñu gis adaa seen bët yi duñu gis seen bëtu xol yi wa min rahmatihi yëgal leen ne bokk na ci xéewalam yu rëy yi yërmandeem gu mag gi mu defal jaam yi jaala lakum moo leen defal yéen yéefér yi koy weddi allayla guddi gi wan nahaara ak bëccëg gi li taskunu fiihi ngir yéen bindeef yépp ngeen man ci di dale mooy di dale lan ci guddi gi wali tabtahu min fadlihi ci bëccëg gi ngeen dem di sàkku ji li nga xam ne mooy wërsëgam gi nga xam ne moom la leen ci defal ngeen man di dem di liggéey gu nekk ñiy dem ci seeni entreprise ñiy dem ci seen tool ya ñiy dem ci li nga xam ne géej gi ak fu nekk ñu dem wuti la nga xam ne mooy xéewalu borom bi tabaraka wa la suñu borom nag ne loolu lépp nag li tax na def ko wala allakum tashkurun ngir ngeen man maa sant waxoon nañ la jaamu yàlla lépp sant sant sant borom bi azza wa jalla mu ne wa yawma bis bi nga xam ne yunaadihim lañ leen di woo ñoom yéeféer yi jawmal qiyaam fa yaquulu malaaka ya di leen wax ayna shurakaai alladina kuntum tazamuun naan leen ana ndax borom bee leen di wax ñu wax ci nga xam ne ñooy taxaw di wax li nga xam ne moom la leen boroom bi daal di yónni ñu wax ko yéeféer yi waaye waxoon nañ la boroom bi tabaaraka wa taala moom da leen di da leen di da leen di muur boppam ñoom yéeféer yi moom ni mu ko waxe woon ci suuratul mutaffifiina te ñu waxoon ko ci jataay bi la ñu génn walillahi alhamdu wal minna malaaka yi di wax loo xam ne boroom bee leen ko wax loo laaj leen ko ne leen ay na laaj leen ay na anamu shurakaaiya ña nga xam ne doon bokkaaleel alladina ña nga xam ne kuntum yéen de nekkoon ngeen ca àddina tazumuna ne waa yéey yéey ñoom ay yàlla lañ ko manta manuñ buñ ci jàppul du dox ana ñoo ñële suñu boroom ne bu keroogee wa nazana min kulli ummatin shahida mu ne ñu xëcc daal di génne min kulli ummatin ci xeet wu ne shahidan ka nga xam ne mooy nekk seenub seede faqul naa ñu wax leen haatu e yéen ñu doon weddi borom bi tabaaraka wa taala di ko bokkaale haatu andi leen burhaanakum seeni përëw andi leen seeni lay yu leer yuy wane ne yéen da ngeen ko waroon a bokkaale ca àddina léegi nag bu buñ leen laajee loolu nag fa alimu ñu xam annal xaq que ne dëgg ji daal mooy la borom ba wàcce woon ne leen man kenn duma bokkaale de lillaahi borom bi la ñeel wa dalla anhum mu daal di sànku wëlliif leen maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ca kaw suuf yaftaruuna doon ko doon doon ko duur muy la nga xam ne mooy seen yàlla yoo yële duñu ko gis de mooy ñoom ci seen bopp ñoom dañ naan ñii waxuñ leen woon ñu jaamu leen ñuy rëbbante comme ni ñu ko fi yàgg gisee mooy loolu la de mooy bés bi borom bi di jële di naza'na min kulli ummatin shahida loolu mooy xeet wu ne yonent ba fa nekk ba fa borom ba yónni woon moom lay woo mu ñëw seede waaw xeetam comme ni mu ko waxoon ci mu ne fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahid wa jinaa bika ala haula'i shahida suñu boroom doon wax foofule <clears throat> naan fa kayfa naka lay demee idaa ji naa bu ñu dikkee min kulli ummatin ci xeet wu ne ñu lu fa jële fa bi bi shahid ka nga xam ne mooy yonent bu ma ko fa yónni woon mu ñëw seede leen wa waji naa bi ka ñu indi la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala haa'ulaa'i shahiida ci kaw ñii nga war a nekk seen seede kon nag suñu boroom nag di dugg nag ci beneen nettali boo xam ne day jëm ci nettali nettalib dina eh, Muusa ibn Imran mi mu newoon da doon nettali ay xabaaram ci bi muy tàmbali saar bi ak Firawna lii ngir nit ñi nga xam ne dañoo yeewook ñooñu ñi nga xam ne dañuy xalaat léegi nag muy delluwaat ci nettali boobale ci ngir nit ñi nga xamante ne boog dañoo gëm léegi muy ñëw di beneen waay boo xam ne jamonoy Seydina Muusa ibn Imran lu doon dund muy Qaaruun muy nettali nag ay mbiram xam nga léegi nag mu ñëw nag borom bi di nettali loolu le mu ne yooyu na Qaaruuna waaja ñu doon wax qaaron qaaruun tubaab bi naan ko kore walla kore la ko tubaab bi di wax inna qaaruuna waaja ñu doon wax qaaruun de kaana nekkoon na min qawmi muusa ci ñooñ seydina muusa alayhi salaam la bokkoon de fa baga alayhim beew seen kaw mu nan la beewe ci seen kaw nag mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim tudd nañ ci lu bari waaye boroom bi man li ma gis mooy ne borom bi leeral na naka la beewe woon seen kaw Qaaruun mii nag borom mu tafsiir yi rahmatullahi alayhim ñenn ñi dañu ne moom moom doomu kii la woon baytexu baytexu seydina muusa alayhi salaam moo ko juróon am ñu ne déedéet doomu tàntaam la la woon mooy ne <clears throat> tantam tantaay Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam moo ko juróon am ñu ne déedéet moom Xaaruun ci boppam moom moo doon bàytexu Seydina Muusa ibn Imraan wallahu taala alam borom bi moo xam dëgg-dëgg lépp lu ci nekkoon waaye daal mu ne moom daa nekkoon ci kon xam nañ ne moom ci yahuud la bokkoon mooy ci xeetu waa banu Israil waaye nag Égypte la ne woon waxoon naa la foofu moo foppoon alal Égypte Firawna jiite woon moom kenn lëkkaliwu kook ñeneen ñi ndax ay alal ak moom ndax moom moom nguur gi nee na sax ana rabbukumul ala man maay seen boroom bi féete kaw Haamaan di ko doxal ay mbiram di équivalent wu de jëwriñam ju mag ji premier ministre bi waaye ci wàllu koom-koom koom gi ko ko yoroon dëgg-dëgg ko fa ëppoon doole nag ëppoon fa ay am ay may-may ay ay wërsëg li nga xam ne mooy ay koom moo doon Qaaruun mi kon suñu boroom ne moom de dafa bokkoon min qawmi Muusa ci ñooñu Seydina Muusa yi alayhi salaatu wassalaam fa bagaa alayhim mu beew seen kaw wa aataynaahu suñu boroom nag mu ngi wax lan la ko joxoon mu ne joxoon naa ko moom Qaaruun de minal kunuuzi ci li nga xam ne mooy trésor yi ndenc téef yi mooy li ma ko joxoon ci ay ci ay ci ay ci ay trésor yu bari yoo xamante ne nii maa loo xamante ne nii inna mafatihahu gis nga caabi ya ñuy ubbee buntu trésoru ta Qaaruuna ya mooy néeg ya denc magasin ya denc alalam ji ak yi nga xamante ne mooy bagage yi ko borom bi jox ci wàllu àddina mooy ne gis nga caabi ya rek latan o day bil usbati gis nga mbooloo boo xam ne ulil quwwa ñu am doole ko ci nekk nekk aboro ñu am kattan buñ doon xëcc gis nga bu ñu dajale woon caabi yi magasin yi xaaruuna yi buñ ko dajale woon ngir mbooloo mu mu takku taxaw ngir ñoo xam ne ñu am doole waxuñu ñoxu ñu loof ñu am doole bëgg koo yëkkati affaire bi day diis ci ñoom di leen baaje buñ ko yëkkatee day lay diis ci ñoom te buñ ko yëkkatee ba taxaw da leen di baaje ñuy waaja daanu tellement ni nga xam ne noonu la alal ji bari woon loolu rek mooy caabi yi kon lan ngay xalaat la ne woon ci biir kon mu ne iz qaala fàttalikul keroog bi nga xam ne la ko wax lahu ñeel ko xaw qawmuhu ay ñoñam ña gëmoon nekkoon ay ñi toppoon seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam di ko wax am nañu ne xaw qawmuhu bi mooy seydina Muusa ci boppam la moom moo ko wax comme que moom mooy seen porte-parole mooy seen seede ñi ko gëmoon moom bu waxee dañ naan waa xeet wa wax nañ moo tax ñu wax loolu wallahu ta'ala alam kon bam ko waxee ay ñoñam daal laa tafrah ne ko bul nekk di bége bége boo xam ne doo ci sant yàlla jàpp na yow mbégte du mbégte la borom bi tere de <clears throat> déedéet waaye di bégte yow feeñal yow ki nga xam ne mooy yow sa bopp ba pare daal di nëbb ki nga xam ne moom mooy ki xéewale al mun'im muy borom bi tabaraka wa taala bëgg centre lépp ne lépp sa góorgóorlu ak sa man la ba pare di di di di kontaan kontaanu rëy rëylu di toj xolu ña ñàkk ñi loolu la doon def waa ñoñam nag wala rek ñu ne Seydina ko laa tafrah bàyyil sa sa ëppal googu nga ëppal ci sa kontaante googu nga xam ne sa bopp ngay wone baal di di muur